Mm-hmm. asalaamualeykum mbokki soppe da baax groupe soppe da baax programme spécial gàmmu 2016 gannaaw ba bërki démb ki nga xam ne mooy oustaz Gougne ba mu ñëwee dugal leen li nga xam ne mooy premier numéro doon def introduction ci burdu deuxième numéro bi moo waroon koo indi démb mais xat-xat jàpp ko ba tax na mujj lu dugg tey ci ñi envoyé nañu li nga xam ne moo dina deuxième numéro bi kon ñi ànd déglundoo deuxième numéro bi xañ na bu sa kanamee tuuti incha allah dina indi troisième numéro ba pour ñu mën koo dund nu mu waree mbokk soppee da baax ñi ànd déglu ki nga xam ne mooy oustaz boo ñu mu ñëw ñun ci bourde deuxième numéro محمد سيد الكونين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi tabarakallahu dellusiwaat nañu ak yéen insha allah ci kàttan yàlla ak baaxam ci seen téere boobu nga xam ne mooy burdatul madix ñu ànd kook yéen di ko nafar waaye di ko jàng ak di ci barkeelu ci barke weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ak yéen ba tey ci uh, wax yooyu nga xam ne moom la imam Buusiri tijjee xasida uh, bi tabaarakallaahu tuddoon ca ñetti baytu yi njëkk ya tey ñu war tàmbali ngeen suñu bind ci ñeenteelu baytu bi muy ayaxsabu sabu an alxubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimin lawla alhawa lam turiq damcan ala talalin wala ariqta li dikri albaani walaalami wala acaaratka lawnay cabratin wadanan dikra alxiyaami wa dikra saakini alxiyami fa kayfa tunkiru xubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم kon ñeenti bayt yooyu incha allah moom lu ñëw bëgg an ko yéen nafar ko fa tabarakallah imam bu sori ne ayaxsabu yaakaar al sabu aji bëgg ji te mooy aji sopp ji anna alxubba naka cofeel mun kati mun dana làqatu dana nëbbu maa bayna mun sajimin diggante ay rongoñ yuy sotteeku diggante ay bët yuy bas basa ci rongoñ minhu ca cofeel googu ngir cofeel googu wa mutarimin ak xol boo xam ne mu ngi takk minhu ngir cofeel googu la mu bëgg a wax rek mbokk yi mooy aji sopp ci bu mu yaakaar mukk ni bëggam googu mën na koo làq nit ñi aji ci bu mu yaakaar mukk ne bëggam mën naa làqatu nit ñi bëgg goo xam ne mi ngi ci diggante ñaar bëgg goo xam ne ñaar ko séq nekk mu nekk ci seen diggante ñaar yooyu nag mooy rongoñ yoo xam ne mi ngi sotteeku ak xol boo xam ne mi ngi tàkk te dara taalu ko lu dul safaraw mbëggeel te ñaar yooyu nag mbokk yi benn bu ci nekk rek dafa bokk dafa nekk bokk ci jeexitalu bëgg waaye itam bokku ci li nga xam ne ay signe de euh, signe de cofeel bu ñuy wax signe d'amour ngir lu ñu yàq baatu amour ci jamono ndax loolu bari na lu muy feeñ doy na it lu muy seede cofeel goo xam ne it am na ko ndax so bëgg rek moo mën a tax moo am doole joo xam ne mën na tax aji sopp ji fu mu toll di jooyee ngir xalaat yu métti yu mu dëkki ci ki nga xam ne moom la sopp waaye itam xol mën nay tàkk ngir cofeel goo xam ne ak nammeel goo xam ne aji sopp ji am na ko ci ki nga xam ne moom la bëgg moo tax buusari ne ayaxsabu sabbu waaw ndax dafa dafa yaakaar hamza googu nag nga xam ne moo nekk ci commencement bayti bi bayti bi muy a ah, maanaam pour laajte la waaye laaj goo xam ne nag bëgg xam taxu ko jóg waaye weddee ko tax a jóg moo tax tuddee ko istifhamul inkaari laajte goo xam ne kat weddee ko tax a jóg bi maanaa ay yaxsabu bu mu foog mukk bu mu yaakaar mukk ak sobbu aji sopp ji aji bëgg ji annal xubba ne mbëggeelam mun katibun mën naa làqatu maa bayna mun sa jibin digg ci diggante ay bët yu sot ci rongoñ minhu ngir cofeel googu wa muttaribin ak xol ngir cofeel googu mu ne ko lawlal hawaa waaw bu dul woon ak cofeel day bu dul woon ak cofeel li nga xam ne yaa ngi ko bëgg nëbb bu dul woon cofeel gi nga xam ne yaa ngi def effort pour làq ko ba nit di ko xam lawlal hawa bu dul woon ak cofeel googu kon day lam turiq tuur dama an ay ronkooñ ala talalin ci ay gent wala ariqta ko nit day doo fanaane mukk xoole doo foog mukk li dikril baani ngir fàttaliku wa tabaraka allahu garab yooye nga xam ne ay garab yu neexet la wala alamin ak montagne yooyu fa muy ñaari bërëb yoo xam ne xëy na fële mi noonu di fa gis soppeem boobu waaye itam mën nañ ci dégg ni dafa bëgg rek melal soppeem boobu ci ñaar mooy ne ku neexoon xet la waaye itam ku guddoon taxawaay ndax garab la goo xam ne euh, xet gu neex la am waaye itam alam dafa nekk montagne te montagne kenn ku nekk xam na ko ak guddaayam mu bëgg nag melal soppeem boobu ci ñaar yooyu mooy xet gu neex ak taxawaayam bu gudd ba fa tabarakallahu mu ne ko daal maa ngi lay xamal ni budul woon ak cofeel budul woon ak cofeel kon day doo fi nekk di tuur ay ronkoñ yoo xam ne dara taxul mu di ko tuur lu dul di fàttaliku ay gent gent nag mbokk yi mooy dëkk wala bërëb boo xam ne dëkkeewul nañ ko ba mu xëy bés kenn dëkkeetu ko ñu ne moom kat gent na bi maanaa kenn dëkkatu fi waaye itam su dul woon ak cofeel su bëgg kon doo fi nekk nag di fanaane xoole te dara taxul xoole lu dul di fàttaliku garab yi ak montagne yooyu nga xam ne maanaam mooy montagne yu gudd ya itam su dul woon ak cofeel wala aarat ka du la abal mukk wala aaraka du la dénk euh, law nay abratin euh, euh, ñaari melokaan yi law nay ñaari façon ñaari façon muy wala aaraka du la du la aal law nay ñaari ñu bëgg tudd muy abratin ay rongoñ watanan ak feebaru soo soo waaye bu da ngay def taqdim mooy boo ne wala aaraka du la aal du la dénk lan moo la dul dénk zikral xiyaami fàttaliku tëliise ya mooy tànt ya wa zikra saakinil xiyam yi ak di fàttaliku ña woon tànt ya nee na su dul woon cofeel fàttaliku ngay def ci ña dëkkee woon tànt ya ak tànt yi ci seen bopp nee na dénk mukk law nay abati wa danan ñaari xeet yii muy ay rongooñ ak feebaru soo moom kon daal mbokk yi ko bëgg a wax rek mooy su dul woon ak cofeel boo xam ne am nga ko ci ñooñu nga xam ne yaa ngi leen fàttaliku waaye it bu fekkul woon ne euh, fàttaliku tant yooyu ak tilise yooyu ak fàttaliku ñi dëkki woon tant ya muy sa sopp yooyu bu dul woon ak loolu waaye waaye kon nee na kon doo fi nekk di tuur ay rongoñ waaye itam doo fi nekk di xalaata xalaata xalaat ba jël ci feebar fa kayfa tunkiru xubban baax baadama shahidat bihi alayka udulu dami wa saqali ay waay fa kayfa tunkiru naka nga mën a weddee fa kayfa tunkiru naka nga mën a weddee xubban cofeel baadama shahidat gannaaw ba nga xamante ni mu ngi koy seede bihi alayka ci yow baadama shahidat bihi gannaaw ba nga xam ne mi ngi koy seede alayka ci yow lan moo koy seede mu ne udulu dami ay rongoon yu maandu wa saqami ak feebar waaw ku taxaw ci tribunalu so bëgg ku taxaw ci tribunalu bëgg jàkkaarloog avocat di weddi sa cofeel ba ñaar ñiy ñëw bokk ci say témoin am ñaar ñu ñëw bokk ci say témoin war a témoin sa bëggin yi nga xam ne am nga ko te nee nga yow yaa taxaw ci tribunalu bëgg di layoo looy layoo mooy da ngay da ngay wedd sa cofeel am ñaari témoin yu teew ñëw ñooñu pour wane ne yow aji bëgg nga te ñaari témoin yooyu kat mooy rongoñ ak li nga xam ne mooy feebaram waaw ndax su boobaa da nga mën a set ci bëgg déedéet loolu la Moussa di wax booy layoo bëggeel ba dem tribunal jàkkaarloog procureur xol di ko weddi sa cofeel ñaari témoins yooyu ñëw yaakaar naa jéem ci du yomb moo tax mu ne waaye fa kay fa tunkiru naka ngay weddeeti xobban sa cofeel baadama gannaaw ba nga xam ne shahida bihi ma ngi koy seede aleyka ci sa kaw ñen ñoo koy seede udulu dami la kon fa tabarakallahu dégg ngeen ko imam Busiri lii lépp nag lii lépp ci ji waaye waaye bëgg nañu xam cofeel gi mu amoon ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne kuy bëgg te bëggoo ko kuy sopp te sopp yàqu allahu akbar imam buusere ngoog imam buusere bi ngoog ak tabarakallahu jofeelam jofeelam ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ku mbokk ñun fu ñu toll xanaa fu ñu toll ci soppi nit bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee kii xam ne bëgg bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mënatu ko woon donte nag jéem na anam bu nekk pour nëbb ko waaye daal ëpp na ko doole waaw bëggam gi daal fa tabarakallah ko doole kon xasida bii nañ ko jàppee li olof naan naftatu masduwe dina ku amee feebaru dënn dina faw mu sëq faw mu ne oxo moo dal imam bu sori cofeelam gi mu am ci seydina muhammad te mu fees dell dënnam fees dell xolam waaye waaye moo tax mu sëqatee lii lii la sëqatee mooy xasida bi nga xam ne bind na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi soo may topp tuddaguñ Seydina Muhammad de duggaguñ ci moom déedéet fuñ toll mooy imam Buusari dafa toll ak ñun ci misaalal ñu defal ñu benn exemple rek wane ku ndaw ci bëgg gi nga xam ne moom la am seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nga xam nee na ci xadis man ahabbani kaana ma'i fi janna képp ku ma sopp yow ma xiyaam maa yooyu ñu bokk fu nuy nekk ci xadis ba man ahyaa sunnati ku dundal sama sunna faqad ahabbani kooku day kooku day man seydina muhammad xam naa ne bëgg na ma te nag wa man ahabbani képp ku ma sopp kaana ma'i fi janna nekk man bi mu aljanna allahu akbar bokk yi xol bu ca sëy bu ca Seydina Muhammad amee lu toll ni fekku suuf ci bëgg gu bëgg ndax yëg nga ne doo lakk lu déet yàlla du lakk xol bu bëgg Seydina Muhammad déedéet fa tabarakallahu kon nanu góorgóorlu lu nu bëgg Seydina Muhammad nan ko xeeb ndax bëgg gi ñu koy bëgg mën nañ ci texe kon daal mbokk yi bu soñee kooku xam naa bëgg ñëw yegg ak yéen ci Seydina Muhammad te bu ñu ko bëggee toppee nii incha allah duñ ca yegg mooy tax dana am rek ay baytu yoo xam ne da ngeen ñu koy jiggal du ñàkk koo mëne fii waaye dañ koy tëb ngir bëgg nag xuus ak yéen tabarakallahu ci fiir gu sa yéen duggee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi bind tey baago yéen déggal ñu ko tabarakallahu lu ci jub wa tabarakallahu ci àlla lu ci dëng ci néewu xam-xam bi doon wax la ngeen baal ñu àq salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mm-hmm.